wama lakum an laa taakuluu mimma dukira smu allahi alayhi wa qad fassala lakum maa xarama alaykum illaa ma turirtum ilayhi wa inna kathiiran la yudilluuna bi ahwaa'ihim bigayri ilm inna rabbaka huwa a'lamu bilmu'tadiin suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayab téeméer bi ak fukk ak juróom-ñeent kon waxoon nañ la fii nag la dugge ci li nga xamante ne laay bi ko jiit woon dañ gisoon ko bii weesu te tëje woon ko fa la dikke di da tàmbalee di wax ci wàllu lekk yi nga xamante ne loolu dafa bokk ci ngëm yàlla nga xamante ne nii nit ki ak li muy lekk dafa nekk loo xamante ni dafa lëkkaloo ak li nga xam ne moom lay gëm moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di woon wax ci xadiis bu siiw bu al imaam Nu'maan ibn Bashir radiyallahu ta'ala bi nga xam ne moom la wax alxalaalu bayyinun walxaraamu bayyin mu ne li nga xamante ne ni mooy li dagan daal dinay dekk loo xam ne dafa leer waaye borom bi leeral na ko teqantal ko ci alquran leeral ko waaye wal halal wal bayin li nga xam ne dafa xaraam loolu it borom bi tabaraka wa taala daal dina koy teqantal daal di koy leeral ci alquran waaye ci lam nañu yonent bi salawatullahi alayhi ci la doon tudd nag bi nga xamante ne nii muy tudd ci biir xadiis boo xadiis boo bële naan wa dakara ar-rajul ash'atha a'bar man mu tudd ga nga xamante ne góor ga nga xamante ne nii moom de mu ngi ci voyage nekk koo xamante ne nii dafa pënd nekk koo xamante ne dafa poussière ja garaw garaw bopp ba daal di cuqaaral mooy ne ndax coonaay li nga xamante ne mooy voyage bee ko jàpp mu dem ba daal di daal amatul benn yaakaar léegi nag tàllal loxo mi borom bi tabaaraka wa taala di ko laan ñaan naan ko yaa boroom tabaaraka wa taala ngir mu dindi ko ci coono yi mu ne lii nga xam ne bu moywul jàpp na ne day faatu fii boroom di tabaaraka wa taala suñu boroom ne waaye nag moo ngi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne waaye nag li ci doy waar ci waa yi mooy wa matamuhu xaram mooy li muy dunde dafa xaram wa malbasuhu xaram li mu sol sax dafa xaram daganul wa ghudiyata moom li muy dunde yépp di ko consommer bil xaraam yi la ci lu xaraam lu mu ne moo kooku faam naa yustajabu li dalik kooku ana naka lañ koy nangule kon loolu kon ñu xamul ci kon nag jaamu yàlla nga xam ne moom la suñu boroom ne addu moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax addu'a muxul ibaada li nga xam ne mooy ñaan mooy yuqum jaamu yàlla waaye addu'a hiya huwa al ibaada mooy ñaan ci boppam moom ci boppam mooy dëgg-dëgg jaamu yàlla loolu nag mooy kon la nga xamante ne nii mooy tax duñ la ko nangul loolu kenn manu laa wax ne mbir mu secondaire la de te loolu it dafa am solo mooy tamit nit ki li muy lekk rek mooy na la wax li muy lekk nga wax ko ki mu doon bu dee ne sàmmoon tawul ak li muy dugal ci biiram ndax dagan naam daganul na xamante ne nii loolu moom nu mu ko amee baax na te loolu moom mooy kooku moom mooy koo xam ne nit la koo xam ne ci musiba lay dëkk ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na kullu miin nabata bi bi haram fannaaru awla bih mu ne bépp yaram bépp suux boo bépp suux boo xamante ne suux la ñuy wax yaramu doomu aadama duñ ne ko yàpp wala kullu miin bépp suux muy yaramu doomu aadama boo xam ne nabata li nga xam ne ci la màgge di ci nayee ka nes-nes lépp bi xaraamin ci lu xaraam la waa ji ñu naan ko waa ji biir bi mooy biiru mooy mooy lan meeru ganaar yi ndekete yoo yu xaraam kese lay liggéey liggéeyam bi yu xaraam kese moom lay liggéey te moom lay def ci biiram bi suñu borom yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne yaram woo wala nga xam ne ci noonu la màgge loolu moom fannaaru safara awlaa bi moo ci gën de mooy nekk safara safara lakk ko moo gën a yey muy dugg aljana kon nag mbir maa ngi noonu le te nag yonent bi salaatu wassalaam moo tax yu bari da nga doon gis moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon defloo attention ci jullit ñi li nga xamante ne nii moom la ñuy dugal ci seen biir yi di ko lekk rawatina yi nga xam ne moom la ñuy rendi nga xam ne mooy xeet yi fi ne woon dafa bari woon ay shirk yu ñu ci doon def ay bokkaaleeg seen boroom tabaraka wa la comme ni mu koy leeralee ci saar bii waa Quraysh yi ñu doon def di xaraamal yenn yi ci seen jigéen ñi di ko daganal seen góor yi yenn yi boo moom ñu ne yii dañ cee war a tudd yàlla yeneen yi duñ ci tudd yàlla loolu puusawu leen ci nag lu dul saytaane yam waxoon na ñoom yuuxi shayaatiinal insi wal jinni yoo yële saytaane yi nit yooyu ak jinne yi yi nga xamante ne ñoom de ñoom yuuxi ñooy wax yu baaduhum ilaa baadin ñoom ñooy wax lu lenn li ci leneen ñi zuxrufal qawli zuru ghuruura gaa yooyu du lu ñoom ñoo leen dee yooyu del di leen jax-jaxal bañ jàppe loolu waaye naka noonu ngay fekk ci xeet yépp ba ci ñun yi nga xamante ne nii ñun ñii ci wolof yi mooy Sénégal yi laa ci jublu wàllu ren bi li nga xamante ne bokkaale léeg-léeg lañ ko ciy defee di bokkaaleel parce que nee nañ diw ay ay raba ko jàpp léegi nag ñu dem daal di koy rendi ci buntug la nga xam ne géej ga ngir tuural ko ngir ndëppal ko ngir jinne yi nag woo xam ne wu ñuul kuku wala ca buntu almeer ya daal di koy saraxa walla ñu dem li nga xamante ne mooy ca guy ga ngir daal di koy ndëppal ci rendi yoo yële nga xamante ne nii duñ ci tudd tuur yàlla wala turu yàlla lañ ciy tudd ak turu leneen ak li nga xamante ne mooy yàlla yag wala xërëm ya nga xam ne moo tax ñu daal di koy def ak gëm yàlla loolu moo tax suñu borom ginnaaw bi nga xam ne saar bii nga xam ne mooy wax ci wàllu tawxid mu daal di fiy dugal ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu rend yi moo tax ma waxoon na bu kenn jàpp ne fii mu ne leneen lay wax lu wuteeg tawxid ba léegi mu ngi ci kon suñu boroom ne wa ma lakum mu waaye moo lan moo leen terewaay yi kon nag doon naa kon ñu gisee lee mu ne kon laay bii lañ waroon a gis mu ne wamaa lakum mu lan moo leen tere allah takulu ngeen bañ di lekk mimma zukira smullahi alayhi lan moo tee yéen ci li ngeen di rendi du ngeen ci tullu ngeen di lekk lan moo leen tere ngeen di bañ a lekk li nga xamante ne nii li nga xam ne tudduñu ci turu yàlla waqad fassala te moom borom boobu de daal dina leen di teqalil lakum ñeen leen maa harrama aleykum li nga xamante ne nii moom la xaraamal ci yéen illaa ma turirtum ilay lu dul li nga xam ne moom da ngeen cee amuk loru ak loru moo leen jàpp ba yéen manu ngeen a lekk leneen lu dul loolu le mooy rek misaal bi nga xam ne mooy bu bu siiw bi biñ naan nit ki moom bu daal dee voyage yi nekk ci àll bi amatul lu muy lekk li mu yóbbalam lépp jeex amatul dara lu mu yaakaar xool ci désert boo xam ne jekki rek jéer di seen benn mbaam boo xam ne dafa dee muy mbaam xuux bu dee ba daal di tàllal tànk yi daal di nar a funki naal di naal di toj kooku nga xam ne moom bu ci lekkul day dee kooku dañ naan ko mbaam xuux la waaye dagg ci nga lekk li nga xamante ne nii moo lay doy nag illaa ghayra baghin wala an nga bañ a nekk koo xam ne dangay ëppal waaye di ci delluwaat naan wax yow nekk nii la mbaam safee déedéet kon nag illaa ma turirtum kon nag lan moo leen tere yéen ngeen bañ a lekk li nga xam ne moom la ñu tudd boroom bi tabaraka wa taala ci li ngeen di rendi ta moom boroom bi kat leeraloon na leen lakum leen yéen jullit ñi yéen jaam ñi xaraamal ci seen kaw ci ngeen di lekk ci rend yi lu dul illaa ma turirtum ilay lu dul li nga xam ne loroo tax ngeen xamante ne nii mooy mooy yooyu moom dañ leen koy far xaraamoon na waaye dañ leen di di yombal ndax al almashaqqatu ci diine l'islam tajlubu taysiir mooy jaxeñ-jaxeñ bu taxawee borom bi tabaaraka wa taala day dijj li nga xamante ne mooy ak yomb-yomb ad darura tubihul mahzura li nga xam ne mooy low li nga xam ne nécessité bu taxawee ndax waa ji bu lekkul li ëpp ci njortam day dee kon nag bu boobaa li nga xam ne dañ koo xaraamaloon day man ci jëfandikoo lu ko téye kon nag mu ne wa inta loolu fan na ko leerale woon ci suuratul ida comme niñ koy gisee fa la leerala woon li jëmoon ci wàllu lekk yi bu baax a baax a baax loolu dinañ ci ñëw buñ ci agsee insha allahu taala ci njaal beenu saar ba kon nag mu ne kon nag lool leeraloon na fa jiitu woon na ñu leeraloon leen ko wa inna kasiiran te dëgg-dëgg nag lu bari la yudilluuna ñoom de dañuy sànk nit ñi la yudilluuna lu bari alhamdulillah lu bari ci ñi nga xamante ne nii mooy ci yéeféer yi la yudilluuna ñoom dañoo sànk ba pare di sànk nit ñi ñoom dañuy sànk nit ñi bi ahwaa'ihim ci seen bakkan yeeg seen bànneex yi nga xam ne moom la ñuy topp ba nga xam ne ci la ñuy jàpp médd yi naan dara ci newul waayow oh ñii dañoo metti quoi ñu naan fii ma ne loo wax ñu naan la lii nii nii seen règle yu bari yi ñu teg naan loolooy tax lekk daal di mooy ab rendi daal di dagan kan moo leen ko tegal nga xam ne loolu ñi leen koy wax ne ma naan gars yi ma ne gis nga fii mbir yi dafa cher laa wax tugal nga nekk mbir yi dafa cher étudiant nga amoo po amoo possibilité di jënd loo xam ne viande xalaal ma ne jëndal ci viande Carrefour yi ak géant yi yi nga xam ne ci ñoom ndax ñoom dañuy jaay xalaal ndax xalaal dañ naan moo gën a cher te loolu waxu saytaane la voilà léeg-léeg da ngay gis ne sax xalaal bi waaye xaraam bi gënu koo cher gënu koo yomb waaye comme que saytaane mooy am na loolu lu am na mooy fee wu léegi nag da ciy ut benn généralité voilà ne léegi de fa façon xam ngeen ne waaye boo fi ut xalaal xalaal dafa dafa cher te yow étudiant nga xaw ngaa nekk ci loo xam ne looru nga ñuy wax. kon nag man nga cee jënd kooku waxul dëgg parce que wax nañ la lekk yàpp du daa du farata voilà gis nga gis nga bu doon ne dañu ne réew moo xam ne moom dañ fay tere viande xalaal mooy kenn du far rendi li nga xamante ne ci yoonu sharia kooku manu la am te nit ki manu koo def même clandestinement mooy ci loo xam ne autorité yëguñu ko mu man koo defal boppam ñu ne loolu amul te waaye dëkk ba pomme de terre am na fa ñoomin leneen am na fa ay patak yooyu mooy ne ñooñu lenn kese lay tekki mooy waa dëkk boobu moom xaraam na ci ñoom ñu lekk yàpp en tout cas wu jóge foofu buñ mënul am yàpp feneen wu xaraam mu boo xam ne bu dagan la moom lekk yàpp ci boppam mooy xaraam ci moom voilà parce que loru gi mooy loo xam ne trouvé woo leneen loo xam ne boo ko lekkul dee ndax waa ji gis mbaam mi bu gisoon leneen ay ay ay pomme de terre foofu danaan ko yéyal ci pomme de terre bi ak carotte yi ak pomme fruits yi nga gis fooyteef yi ñoomin orange ñoomin mango bu leen romboon amul droit bàyyi leen fi naan day lekk li nga xam ne mooy ci mbedd bi kon nag ci lay wax loolu nga xamante ne nii mooy ñii nga xam ne ñoom ñooy sànq nit ñi wa inna katiran wat naa ne bari nañu bari la yudilluuna dañuy sànq nit ñi ci wàllu xar yi ci wàllu gëléem yi ci wàllu lekk yi nga xamante ne mooy viande yeeg yàpp yi bi xayri ilmin bi ahwaihim ci seen i seen i lan seeni bakkan kese seen bëgg-bëgg ak seen bakkan kese la ñuy topp ak seen bànneex yi bu ñuy wax ñu laaj leen ndax lii dagan na ñu naan man moom ba ma fa demee dama koy lekk yow kan moo la laaj sa xalaat ak même bu dee oustaz nga oustaz bu jigéen nga wala oustaz kan moo la laaj sa xalaat waxal li diine wax yow li ngay def kenn soxlawu ko man mii li may def yow li ngay def soxlawuñ ko lan la yonent bi alayhi salaam lan la alquran jàngale ci mbir mi loolu lañ soxla bu ñu wax sax Serigne Diou parce que Serigne Diou du référence de amul kenn koo xam ne xatta saxaaba yi duñu référence voilà mooy ñoo xam ne mooy ñooy delluwaay yi déedéet mooy euh, waxu saxaaba sax. est-ce que waxu saxaaba yi oh. lay la ci diine wala déet loolu boroom xam-xamu usul yi dañ cee wute léegi nag lan nga may xalaatal li ma waxal keneen ku dun ñoom loolu dañ cee wute waxatuma laa nga naan ma keneen kon waxu leer loolu lañ la laaj waxal li alquran wax nga naan ma man moom ba ma demee maa ngi koy waxuñ la loolu waxal li mu wax kon nag ñu bari dañuy sànk nit ñi ah waa ihim di ko jaarale ci seen bakkani ci wàllu rendi yi di xayri ilmin te teguñ ci xam na am